alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alihi wa sahbihi leen sant di ci teewaay bi ak woote bi ak daje bi ak xol yi ànd nekk benn ak bëgg gi ñu bokk ak jublu gi di li gën ci àdduna li gën dugg ci biir lislaam waxtaan yoo xam naa du gudd daanaka xam ngeen li tax joxe woon naa tax ngànt ngir ñàkk a mën nag waaye xër gi ak bëgg fee rek ma dikk. yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibaay Serigne waxtaan ni ngeen ko sàkkoo woon mu di lu gën lu jëm ci geenu jamono bi ñu nekk di waxtaan woo xam ne tàmbali woon nañ ko fi yàlla dogal mënul woon sotti yónnee woon nañ ma sax kaset bi nga xam ne. boo doon tàmbali waxtaan woowa te àggul ngir ma mën a tàmbalee fa ma yemoon waaye ba tey jotuma koo déglu ah, li ngeen xam ñàkk wér ak ñàkk jot mu di am solo waxtaane jamono ji ah, jamono ju ñu waxtaane ji ci gën a mat a waxtaane ndax jamono la joo xam ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak ñi ñëw gannaawam ñëpp mosuñoo dañ dinu ko wattandikuloo dina jox ay tegtal ak i màndarga ba nu agsi ci mu di adduna bi nu nekk di dox dox bu gaaw di soppiku sopp soppiku bu gaaw ba nga xam ne ku xamoon loo xam ne juróom benn fukki at la war a toll ci gannaaw rekk boo ko xoolee xool fi mu toll ak ni mu mele dana la jaaxal te fi mu toll mboolem koo xam ne kii am nga xam-xam la nga am gis am ngam tiit ci sa bopp ak ci jullit ñi ak ci nit ñi ci kaw suuf ñëpp ndax doomu aadama dafa wàcc yoon wi mu waroon a jaar ndax yoon wi dafa boole ñaar mu di xam-xam ak jikko ju rafet mu di maanaam aw melo melo yi nga xam ne moom la lislaam sant nit ñi ñu melowoo ko ñaar ñooñu ñoo ànd ñëwandoo ci àdduna mu di keroog bi suñu boroom tabaraka wa taala wàcce aadama ci kaw suuf te xamal ko li ñuy war a jëfe ci kaw suuf lépp li mu denc ci suuf te nit tax li nga xam ne lu yoot nit la lu koy gaañ lu koy gëriñ lépp mu def ko ci biir suuf si xamal ko aadama malaayika yi umpale ko ba tax ñu waxoon wax jëpp dafa mel ne di nag su boroom leeralal leen leen aadama moom ak i sëtam ñooy boroom suuf booba yi mu nëbboon ci suuf ak yi fi war a xew yi fi juddoo ak yi fi dikk lépp doomu aadama tax malaaka taxul leneen taxul lu dul doomu aadama bis boobu la xam-xam ak melo ànd ñëw aadama bokk jàngalee ndoo ñaar yépp ñu tegal ko chaise mu toog di jàngal malaayika yi nekk xalifatullahi fil ardi ndax ki war a nekk xalifatullahi fil ardi day matale lépp ni nga xam ne doomu aadama suñu borom dafa fab lépp lu mu bindoon mu fab ca def ci biir doomu aadama nga xam ne lépp lu yàlla bind am na lu ko taxawe ci biir doomu aadama tax mu mën a nekk ku taare yàlla ci kaw suuf mu di kon ñaar ñoo xam ne mënuñoo tàggoo mu di xam-xam ak melo wu rafet bi nga xam ne moom la xam-xam def bi yonent bi sallallahu alayhi wa dikkee gën koo biral ci biñ ko nee iqra bismi rabbika iqra jàngal ci lan ngay jànge bismi rabbika ci sa turu boroom doomu aadama bu jàngee ba xam li mu xam mu jànge ko ci turu boroomam xam-xam ba lu mu bari bari day jariñ te du lor xam-xam ba dana mën a dékku bépp xew-xew bu ñëw ci kaw suuf ba du gaañ boroom lépp lu fi ñëw te ñu mën koo jëriñoo xam-xam bi dana ko fexeel ba mu mën ca jëriñu te du ca loru kon iqra bismi rabbika ji ci tegu mooy yoon xam-xam ak yoon wi nit ki war a jaar ak xam-xamam bu ñu gisee ne tubaab yi iqra lañu jàng waaye bismi rabbika dikkul loolu moo tax seen xam-xam bu baree mën a lor bu ñu seetee ne xam-xam yi nga xam ne doomu aadama jàng na ko ci kaw suuf te àndul ak turu yàlla àndul ak yoon wi topp bi li ci lor moo ëpp li ci jëriñ mu gisit doomu aadama ci boppam kon meloo mu meloo ndax li mu wacc gannaaw di melo woo xam ne daf koy lor di lor ñi mu dëkkal di ko lor fii di ko lor fële bu doomu aadama xamee te jubul li muy def di lore boppam lay njëkk a lor waaye bu loree boppam itam day lor li ko wër lépp ci ñàkk xam ndax xam-xam yàllaa ko moom boo ko jëmaleegul ci li yàlla digle mu mel ne fas woo yafal ba mu suur mu rëcc la di daw ci àll bi rek ko séen ne fas wee mën a daw fekk dawul fa neex boroom dafay daw rek ci fa nga xam ne day tàngal xoru borom te daf koy lor ñu gis nañ ne kon doomu aadama ci kaw suuf dem na ba li mu jàng mu mokkal ko daanaka mooy xam-xam bi nga xam ne du turu yàlla mooy xam-xam bi jëm ci àdduna te lu baax taxu koy jóg ñu gis ne kon doomu aadama dem na ba mën a xotti biiru nit génn jàngoro ji ci nekk mën a toog ci néegam bés benn bouton gis lay xew ci réew mu mu doon ci àdduna mën a toog ci néegam mën a waxanteeg koo xam ne ma nga ci meneen réew mu sori dem ba xeeb suuf si yëkkati ku jóg dem ca weer war romb ko bëgg a dem ci beneen biddiw bu ko gën a sori gis ne doom aadama loolu mu jàng ba nga xam ne dominé na àdduna bi ba lu ci bëgg a def def ko lépp am na lu ko të te jéemu la jàng man ko te ñàkk man loola rek koy lor mu di bakkanam ni mu mëne tabia bi la ko bakkanam mëne li tax bakkanam man ko mooy iqra te tegu ci bismi rabbika bi ko bakkanam mënee ku mu ëpp doole wan la ko ñu gis nekkoon doomu aadama bi ñëwee ci kaw suuf bi xam-xam amee te melo rafet ñàkk doomu aadama daal di bëgg tiim lépp jëriñoo lépp ba jàpp moroomam ku mu yemal di mbokkam di xeetam def ko jaam di ko jënd ak di ko jaay di ko liggéeyloo xañ ko lépp lu mu mën a am ngir jël ko moom ci boppam nga xam ne bu xiifoon te mën koo lekk sax daf koy lekk mu gis ne loolu nit mënula dem ci àdduna ba weesu ko fu mu toll rek ci loolu la nekk ndax bu fekkente ne nii muy jàppe nit ki joñ ko jaay ko fajari soxlaam dem nañ ba jamono weesu ko mu ngi def jaam nit ki ci weneen i melo woo xam ne dafa wuuteeg wii waaye ba tey mooy li am ñu gis ne kon kenn par kenn nit lañ daan jàpp di ko def jaam di ko jaay di ko faje suñu soxla léegi aw xeetu lëmm mooy fekk weneenu xeetu lëm mu not ko lu mu am mu jël ko buum yi ñu daan yeewe yéen a ngi ànd ak waa Daara Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxtara ngir mën koo jëriñoo ñu sàkk ay buum yu kenn dul gis yoo xam ne moom la ñuy yeewe xeet yi moo di buumu réeral buumu ñàkk jàngal buumu juumloo buumu indil ko aada yoo xam ne day tax du dox jëm kanam du yewwu bëtam du ubbi ko xelam du ubbi ko day melowoo melowoo xam ne ku ñuy war a moom dong lay doon ñu ne kon iqra bismi rabbikaay tax adduna dox doomu aadama am ci kaw suuf lu jege million at te ba tey àggaguñu fu ñu mën a xam ne nit ku nekk sa moroomu nit sa mbokk la da nga ko war a yéene li nga yéene sa bopp war a ànd ak moom nga xam ne bu nit ñëpp àndandoo ñii dañoo am ñii ñàkk ñu boole seen bopp ñàkk daal fi jóge ñii man ñii tële ñi man daal di mbokkoo ñi tële def leen seen bopp tële daal di fi jóg alal ji nga xam ne yàlla jox na ko ñenn ci ñoom te ñu mënoon koo fexe ba jële fi tawat yenn jàngoro yi jële fi jubadi jële fi xiif jële fi mar jële fi tooñ ñu di ko jëfandikoo ci leneen loo xam ne day lor aadama doomu aadama mu di mu mel ne gànnaay yii nga xam ne moom la ñuy rawante kenn ku nekk di fogaru gànnaay ngir bu la sa morom bett ndax kenn ci moo yaruwul ndax kenn ci moo jàngul iqra bismi rabbika gànnaay yooyu nga xam ne dañ ci investir ci alal loo xam ne mënoon naa faj xiif bi ci adduna ba kenn dootu xiif mënoon naa faj itam jàngoro yi ci adduna ba tawat yi reye yépp dañ mënoon naa itam liggéey doomu aadama ba ñëpp nekk ay doomi ndey di ay doomi baay ni nga xam ne noonu la lislaam bëgg te santaane ko ñu mën ko ci loolu ñëpp nag ñu bañ koo def ngir li ñu wax égoïsme doomu aadama yoo xam ne yaruwul yarub lislaam lu mu gis bëgg na ko moom bu fekkee ne yi fi jàmbur la bu mënee sàcc te kenn du ko yëg mu sàcc ko bu ko mënul a sàcc te ñu yëg mu mën koo rey jël ko te kenn du ko yëg mu def ko nga xam ne loolu fii weesoo buñ ko ñu ngi ci yàqu-yàqu boo xam ne balay dañ ñu delluwaat gannaaw seet li nu ko teg nu mën a dindi loolu nit kon ci yàgg gi mu yàgg ci kaw suuf jàng suuf ba mokkal ko jàng jaw jàng géej ba yooyu yépp mu man ko te taxul mu mën boppam taxul mu mën a daan jikkoom mu dellu ganna ca gannaaw sàggane li nga xam ne moo di ab yar te yar di li gën a am solo ci adduna ngir loolu lépp li ko waral moo di wacc bi rabbika lazi xalaq ndax bu fekkente ne nit ki lépp lu mu gis ci adduna mën na jariñ mën na lor waaye ci meloo yu meloo day tax daf koy jëñ rek ci luy lor waaye du ko jëñ mukk ci loo xam ne lii day jëriñ nu xam ne kon jaar na ci yoon woo xam ne gisuñu mukk fu mu mën a jaari ba baax loolu tax ni nga xam ne noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisee ko noonu ba di nu tàgg jamono yooyu nga xam ne buñ ci àggee ñu ay bon bon ak i xew-xew yu rëy yoo xam ne bu keroogee day ñëw nu gis ne loolee àgg nañ ci ndax sallallahu alayhi wasallam benn bis génn na waxtu takkusaani suuf bi mu génnee néegi dëkk bi jant baa ngi jege fi muy sooyee mu ne li des ci àdduna ak li wéy mu ngi mel ne jant bii li mu weesu ak li ko too teeso nga xam ne kon li tee jant bi so rek mooy misaalum li des ci àdduna te booba ak léegi junni at ak ñeenti téeméer ñu manqué tuuti la ndax booba ci mujjub dundam la mu gis ne kon gannaaw loola moo doonoon mujjub àdduna loogi ak léegi àgg nañ ci mujje mujje mujj li ñu tuddee lu ñaaw te sunu mag ñi boroom xam-xam yi bind ak ñiy jàngale ñëpp daanañ wax ne adduna li ci li ci des li ci baax juróom fukki at la boobaak léegi mat na juróom fukki at ba ëpp na ko bu ñu xippee suñu bët daanu gis ne li ñu waxoon lépp ñëw na kersa neewoon nañu malaaka dana ko jël si ci kaw suuf ci xolu jigéen jigéen dootu am kersa daañu ñëw malaaka ci kaw suuf dindi ngor dindi maandu ci buur malaayika dana ñëw mu yàlla yebal dindi wëllëre ci kaw suuf nga xam ne kon doomu aadama yi li leen di dese mooy bëgg alal bëgg alal gu leen not noteel goo xam ne lépp luñ ko mën a am luñ ko mënul a amee rek loola duñ ko soxla te duñ ci àttana sonn ñu dem ba nga xam ne nit bu amul alal kenn du ko teg fenn ñu daal di dëggaate li ñu tuddee ay valeur yi amoon solo yépp te mooy yi ma waxoon léegi ne neewoon nañ daañu ko jël si ci mujj jamono mu di ngor bu demee ba ngor amatul ndax ngor gi gan boo seetee ne du la indil xaalis léegi fi saa si da nga naan daf may tardeel daf may ñàkkloo naa gore di am ñu dindi kersa doomu aadama bu rusul moroom doomu aadamaam du rus yàlla te al xayaa kulluhu xayrun la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu dindi ci doomu aadama yi sàmm wëllëre la ñu tubaab di wax fidélité kenn amatul wëllëreew démb kenn seetatul démb kenn seetatul la weyoon li doxoon sa diggante ak diw fi mu jaar ak yow ak lim la defal dootoo ko seet dangay ngay amee jikkoy politique kat boo xam ne day seet rek li koy jëriñ léegi mu dem ca li nga xam ne jëriñu ko mu def nag xam-xam nag kon dal di dem moom wacc melo xam-xam dem ba àgg ci nga xam ne mën ngaa jàpp doomu aadama ne yow dal di jëfandiku ci moom am loo dindi ci yuuram ci gannaaw bopp bi loo ko santati mu def ko lu xam ne kon mën nañoo dem ba jamono boo xam ne gannaaw nit ñi dañuy gën a ñàkk ak maandu di gën a ñàkk yërmande di gën a ñàkk wëlëre di gën a ñemelu bon bu ñu fekkee benn savant boroom xam-xam boo xam ne ku xam xam-xamu àdduna la bu ñu dindee loolu ci moom luñ ko sant buñ ko nee tukkaleel dëkk sàngam mu daal di koy def te dem nañ ba àgg ci jamono boo xam ne benn bouton rek nga mën a déclencher am réewum lëmm dal di fay te dootu ama nit ba féet téeméeri at ñu dem àgg ci lu raw loolu ñu ne doomu aadama yi dem nañ ba ñu wax bébé éprouvette dégg ngeen ko ba tàyyi ñu dem ba li ñuy wax dëkk ki nga war a bëreel ñu di ko def yàlla suñu borom tabaraka wa taala loolu mu mooy jant bi ñu ne woon dana féete dana fenke ji sowu lépp lu fi ne woon waa sowu yi dindi nañ ko yenn yi àgg guñ ci dindi ko ci sunuy bët waaye dugal nañ ko ci sunuy xel gëmloo nañu loo xam ne gëm ko daf nuy lor fexe ba woyefal ci suñuy xol ak suñuy xel loo xam ne dafa waroon a diis lool ci sunuy xel mu dem ba gis ne jullit ñi ak ñu jullit ñi mënuloo leen a xàmmee ci lenn doo jëflante kii ba xam ko ci moom bu ñu seetee loolu la ñi nekk ci Sénégal daañ ci umpale lu bari ndax Sénégal moom lislaam a ngi fi ndax dañoo gëm ba tey dafa am lu ñu gëm te ngëm moom mooy li ëpp solo ci nit dana dem nag ba li ñuy wax matérialiste nit ki dootu gëmati lenn lu mu mënul teg bëtam li teew lay gëm te li koy jaral sonn mooy loo xam ne day daf koy dal di am léegi yàqu-yàqu mënu la weesu foofu bu fekkente ne dañu ne woon yaajuuj ak maajuuj day ñëw alquran daf ko wax xata ida futihat yaajuuj wa maajuuj wa hum min kulli xadabin yansiluuna waqtaraba alwa'du alhaq fa ida hiya shaa'isatun absaar lazina kafaru yaa waylanaa qad kunaa fi yaa juuj ak maa juuj wala maaw yi taawil nañ ci taawil yu bari ndax suñu borom tabaraka wa taala buy wax ci alquran dafay am loo xam ne dafa wax ak nit ñi am loo xam ne yonent bi rek lay waxal li muy wax ak nit ñi ak li muy wax ak yonent bi juróom-ñaari xeeti waxin la wala maaw yi moo tax ñooy firee li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne unzila alquranu ala sab'ati ahrufin alquran dafa wàcc ci juróom-ñaari xaraf juróom-ñaari xaraf yi mooy yii xaraf wenn wi mooy aadami yu ki muy waxal di Muhammad sallallahu alayhi wasallam doom aadama la doom aadama dana mer dana bëgg dana tàyyi dana xiif dana mar dana ñàkk dana rafle muy wax moom ci ay jamono yoo xam ne day wax moom nit ki lay waxal waxul lépp yonent bi nit ki lay waxal dem ba am jamono yoo xam ne yonent bi lay waxal am jamono yoo xam ne maanaam yonent bi nubbu wala classe jublu beneen jamono bi risaala bi lay waxal maanaam mursal bi lay waxal waxul ak nabiyu bi waxul ak aadamiyu bi mursal bi lay waxal dem jamono yoo xam ne day wax ak ruux ruux yonent bi lay waxal dem am jamono yoo xam ne ilmoom lay waxe xam-xam nubuwa daanu dem ci yooyu boo xamee ne mu ngi wax ak ruux wala muy wax ak risaala wala muy wax ak nubuwa wala muy wax ak xabdu bast ki nga xam ne moom la yàlla xamal sirru alquran rek moo koy mën a xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ma min xarfin min xurufi alquran illa wa laha zahrun wa batnun wa lil batni batnun ila sab'ati abtuni gannaaw wenn xaraf bu nekk ci alquran am na biir biir booba amati biir biir booba amati biir ba muy juróom-ñaari biir bu fekkente ne mu ngi wax nit ñi te doom aadama yi lay waxal jullit ñi di leen digal wala di leen tere muy masalay fiq wala masalay tawxid wala masalay tasawuf ñëpp mën na koo xam bu fekkente ne nag bàyyi na niveau boobu dem ci niveau bi nga xam ne mu ngi wax ak ki nga xam ne nabi yu la wala mursal la day indi loo xam ne nit ñi di nga ko mën a xam léeg-léeg mu wax suñu borom xamal nu loo xam ne diñu waxtaane loo xam ne ci waar duñ ko xam ba fii junni at léeg-léeg nag nu àgg ci boo xam ne science dana nu ko xamal nu dem ba bi mu dee wax yaa jooju ak maa jooju ulama yi ci seen prix ci seen li ñu gis ci téere yi ak li ñu xalaat ñu misaal ko ay misaal yu wuute ne ay nit lañu ñoo xam ne dañuy bari bari boo xam ne dañuy jéggi dayo bu ñu ñëwee dañoo melowoo melowoo xam ne ku leen gis tiit seen nopp rek la ñuy mën a sàngoo ndax rëyaayu nopp bi nga xam ne seeni bëñ day dagg garab yi ñii ñaari xeet lañu ñii dañoo gàtt ba tolloog suuf ñii njool ba mu ëpp ñii ñuul kukk ñii weex tàll ñii xonq ñii mel nu nekk nga xam ne bu ñu ñëwee dañuy naan géej gi lekk garab yi rey nit ñi mu daal di ko bu ne nit ki dafa nekk xaraf yi noonu rek la koy daal di déggee noonu lay mën a demee kon bu geenu jamono ñëwee nit ñooñu la ñuy séenu ñooy ñëw fekk na nit ñooñu daal ñu ñëw te duñ xam ne ñoo ma loolu li mu wax lépp baatin la du zahir bu ñu seetee jamono bii ñu toll daanu mën ne yaa jooju ak maa jooju ñëw na bu fekkoon ne lii euh, sëñ Moussa Ka wax ne budul woon ak xalaat ñi fi prononcé danaa fi wax woyu danaa fi way woyu defal waa suuf si budul woon ak yennat yu bari daanu leeral lu bari àgg ca tudde ko nam tudd waaye soxla woon di ko wax soxla woon di ca àgg mën na noo xam ne rek ne am na ay xeeti yoo xam ne dañoo fàq fa ñu nekk sotti ko ci suñ kaw wër adduna bépp moom ko di ci jëfandikoo lu leen neex te képp koo xam ne wan nga leen ak të ñu jëf ko ak yow ba nga ne du toog ñu gis ne kon ñooñu mën nañ ne naan nañu géej gi ndax nii la ñuy tiime géej gi géej gi du dox seen diggante dara ba tee leen caa àgg kon nii la ñuy daal di def rek romb géej gi buñ ne dañuy lekk nit ñi moo di dañuy lekk xeluk nit ñi seen jamono la ñu ne la jant bi di fenk ci sowu jant buy fenk sowu du dara lu dul li ñu defoon li baaxoon moom la ñuy def mu bon li nga xam ne moo bonoon moom la ñuy baaxal léegi mooy li nga xam ne nit ki daf ko daan rus tey jii moom lay damoo li nga xam ne moom la daan damoo bu njëkk tey jii da nga koy rusa doon nga xam ne nit dana dem ba toll ci bërëb boo xam ne dina rus ne sax jullit la ba tax dañ koy nax di ko complexé naan ko da nga fanatique ak dongo nga dangaa taalibe sa jikkooy donga ji bàyyi ko mel noonu ngir bëgg mu mer loolu ngir dañ ngir dañ talu ci loolu bu ko defee bu ñu ko bëggee naan loo sàngara wala ñu bëgg ko tuxloo cigarette wala ñu bëgg ko dugal ci leneen lu mel noonu lañ koy dikkee bu ko defee mu daal di mel na jant bi moo fenke sow mu séeru nag jant bi duñ ko gis mu fenke sow waaye jant bi fenk na sow ba noppi yi nga xam ne waxoon nañ ni genn jamono dana ñëw yëpp te yu ci bari yenn yi ñu commencé cee teg bët yaa jooju ak maa masix dajjal al masix itam gis nanu masix melo yi waxoon ci masix ne bu dikkee ci kaw suuf ñeent fukki guddi la fi am ñeent fukki bis yooyu benn bis bi day mat bi at bi ci des mat at bi ci des weer bi semaine bi ci des mel ni suñu bés yi ñu ne bu ñëwee moom masix day amee àjjanaam ak safaraam bu ko defee képp ku ànd ak moom mu dugal la ci àjjanaam yaay dem safara képp ku ko mooy àndul ak moom mu dugalee ci safaraam yow yaay dem àjjana wërsëg yëpp day ànd ak moom loolu gis nañ ko xam na ne am na ay xeeti nit ñoo xam ne ñu nga jóge ci yeneen réew réew mu ñu dem wàll leen seen melo te ñi ànd ak ñoom ñooy amee alal ji bu demee ba gis ne ñii liggéey di ñaq guddeeg bëccëg mënuñoo dund bu baax ñii fo di dund ñii dox di way ak a fecc ak dóor ay bal ñuy liggéey bi leen ñee xam nañ ne adduna wëlbatiku na te indi na weneen melo woo xam ne dafay ci doomu aadama yëpp bëgg leen a jëmee ci ak mbon bëgg leen a jëmee ci ak sàggan nu dem ba nga xam ne doomu aadama yi dañu leen di nax naxin woo xam ne bu ñu yeewul dañuy dal di amee jikko yoo xam ne ndax fi mu nekk ñoom bu ñu ñëwee ci réew xam nañ ne mag ñi bari na ci ñoo xam ne rëcc nañu ba noppi waaye ci xale yi la ñuy njëkkante ak jigéen ñi jigéen ñi lu ñu bari lu bari ñoo ci mën a yóbbu ñoo ci mën a yóbbu mag ñi xale yi itam dañu xam ne ëllëg ñoo fiy des xale boo xam ne dafa juddu kenn yaru ko yaruwul mu meloo na nga xam ne moo neex seytaane bis bu nekkee mag ku nekk xam na ne du mën a yar doom te doom mu ko yées ndax doom day judd ci adduna bu yées ba mu judd woon moom moom xale bi léegi ñu gis ne jamono def na wajur yi sax amatuñu jotuk mën a yar seen doom ndax adduna bi wëlbatiku na wëlbatiku boo xam ne nit ñi dañu daan bay nawet nopp lu noor nopp lu lolli nopp lu cooroon nga xam ne kon ñetti weer ñeent ci at mi lañ daan sonn yi ci des ñu di ko noppalu léegi bis bu nekk yaa ngi xëy 8 heures midi ngay wàcc 2 heures nga gont ba 6 nga xam ne kon sa doom doo am doo am sax jotug yar ko waaye bu ñëwee sax fekk li ci kër gi da koy dàq demal fooy xale bi kon ku muy gis ñi ci mbedd mi ñi nga xam ne dañoo yàqu ni moom boo góorgóorloon ba jéem a yar sa sa doom it bu génnee ñooñu lay dajeel ñi nga xam ne kenn yaru leen ñooñu kenn yarul nga xam ne lu leen yar mooy télévision programme yu bon yi ñu ciy gis lu leen yar mooy roman yu bon yu ñuy lire lu leen yar mooy pornographie ay film yu bon yuy génn ci télévision yi nga xam ne ak mbiri góor ak jigéen yu raf la yoo xam ne dara lu ko gën a ñaaw amul di ko génne itam ci ay carnet di ko wane mu tàmbali itam di génne itam ay film yoo xam ne xale yi dañ leen di jàngal rey ngir am xaalis rey ngir am xaalis dañ koy gis ci film yi ko booy yeeg yeneen façon yoo xam ne yi dañuy dugg ci ay société di fexe ay pexe yoo xam ne pour renverser diw sàngam ngir toog place am wala nga xam ne daal mu war amatul koo mën a rey jël place am wala jël alalam da nga koy def ñu fexe ba loolu ñu di ko seetaan ci télé di ko lire ci ci ci livre yi di ko seet déglu ci waxtaan yi ak conférence yi ba nga xam ne dañ koy tam ba dootuñu ko def muy lu aay du doon dara dara loo xam ne euh, nit war na ko wattandiko nit nag bu demee ba nga xam ne li bonoon li mu waroon a seexlu dafa dem ba di ko damoo foofu la yàqu yam yar nag dal di fiy jóge moom waaye yar bi mu fi jógee it sonalul rek jullit ñi sonalul rek nit ñu baax ñi waaye ñëpp la sonal léegi lekkoon boo dem ña fay jàngale élèves yi yàpp nañ leen ba teguñu leen fenn yàpp nañu député yeeg ministère yeeg chef d'état yi yëpp ba nga xam ne teg kenn tegul kenn muy lenn buñ jógee fii buñ demee ci réew bi nga xam ne jàpp nañ ne mooy mi gën a avancé gën a civilisé ci adduna mu di Amérique ëpp fi matériel buñ demee daanu gis ne li ñu wax banditisme brigandage foofa la gën a développé ba ànd ba nga xam ne tubaab yi dem nañu ba sàkk ay appareils yoo xam ne mën na détecté citerne boo xam ne dafa fees ak ndox lu mat fukki junni litre nekk ca nga waddal ca dammitu pousse bi gën a néew nga xam ne mën na dugg ci bët ñu mën koo détecté jàpp ko te nga xam ne couleuram day nuloo couleuru mbalka ma waaye mënu ñoo fexe ba détecté complot yi nga xam ne bandi yéen koy comploté jàngale jàngalekat yi nga xam ne dañuy jàngale moral ak di jàngale ab yar dem nañu ba nga xam ne lu ñu gën a bari lu instruction suite bi gën a bari lu tribunaux yi gën a bari lu cachet yu gën a bari lu police yi gën a bari nit ñay gën a dëng di gën a bari pexe di gën a àgg foo xam ne kenn du leen kenn du man ci ñoom dara dara ba nga xam ne mën nañoo gisee ne àdduna bi mu ngi mel ne bato boo xam ne capitaine bi contrôle bi rëcc na ko ba mu croisé ay loxoom taxaw dem ci déréw bi ba fu mu fu mu yem rek baax na xam ne adduna foofu lañ toll ñu gis ne rek ñi nga xam ne ñi ngi xalaat te am na ñu xam-xam te ñu ngi seet doxu adduna bi nga xam ne gaaw na léegi gaawaay boo xam ne lu adduna daan dox ci téeméeri at mi ngi koy dox léegi ci semaine ñu seet fu mu jëmee muy fu bon fa mu jëmee di fu bon a bon foo xam ne bu ñu fa àggee doomu aadama yi ay baahima la doon ndax nit bu demee ba rusatul dara bañatul dara ñu am ay association yoo xam ne dañuy sàkk seeni tur ne nangam la ñuy liggéeyee wax loo xam ne lii day jëriñ nit ñi te fekk la def ca biir na la ko yàlla ndëbb kenn mënu la koo wax ah ngeen jéggal ma guddi na daal beneen yoon nag bu soobee yàlla bu ñëwee xam nga préparé wu woon sax dana waroon a dana jaar rek ngeen jéggal nu ngir yàlla ah. waaw bu ngay amee laaj bu benn laaj wala ñaar rek mu tontu te ngeen jéggal nu ngeen euh, ñaan. waaw ki njëkk a laaj moom dafay laaj ne dafa gis ne jumaa yu bari euh, xutba ya nga xam ne ñoom lañ fay jàng euh, ci arab lañ koy wax te it bu njëkk lislaam dafa meloon ne ci arab yi la wàccoon ñuy wax xutba yépp ci arab mu ne mu gis tamit saa yu ilimaan di xutba euh, di ko wax ci arab te suñ réew mii ñu ci bari dégguñu loola mu gis ñuy tàllal seen loxo su noppee diggante ñaari xutba yi ñu tifli te duñ xam maanaam li nga xam ne moom la ilimaan ji wax muy laaj nag ndax xutba yooyu mënuñu ko woon a def ci euh, làmmiñ wi nga xam ne moom la waa réew ma nga xam ne kay xutba ñoom lay xutbal ndax ñu mën a xam la nga xam ne moom lay wax wala boog tamit xutba ya day xutba boo xam ne benn lay doon ñépp maanaam ku ñëw di ko jàng wala dafa war a doon lu méngoog jamono su fekkee ne daa tasanteeg ndeetal nag ñuy wax ci ndeetal nag su fekkee ne dafa tasanteeg gone yu sibburoo ko feebar ñu wax ci loolu mu ne loolu daal lan moo ci sa xalaat bismillah asalaamaaleykum l'islam dafa am lu ñu tuddee tawqiif yi ak tawqiif yi mooy loo xam ne ni ñu ko fekkee lañ koy bàyyee ni ki nga xam ne noonu la ñuy jullee alquran joo xam ne kenn du ko traduire ci benn langue lu dul langue bi ko yàlla wàccee woon lañ koy wàccee ni nga xamee ne itam fatiha ci rakka bu nekk farata la ci nga xam ne loolu tawqif yi la ak limu rakkaa yi ak duréel ak yelu kenn mënu cee dugal dara ñu ulama yi wax ne bépp xutba boo xam ne farata la dañ ko war a wax ci arab élimaan ji rek bu ko xutbaa ci arab ba noppi bu ko neexee mu waxtaan ak ña fa nekk ndax lépp loo xam ne jaamu yàlla ndax xutba dëgg la dafa ami charte charte yi moo di na ci sant yàlla nekk na ci julli ci yonent bi nekk na am inzar maanaam xuppe na amit tabshir na amit ñaan bu fekkee ne xutba jumaa la maanaam ñaari xutba ñi mu doon diggante ñaari xutba ñi dañu ne loo fi ñaan dana nangu moo taxal ñu di ko ñaan xutba dëgg la waxante nit ñi fàttali leen tiital leen yaakaar loo leen yëngal seeni i xol wax leen waxin woo xam ne seeni i xol dana yëngu dana naat dellu si ci lislaam mooy xarab maanaam mooy li ñu namm ci ba loolu balay mën a am dëgg-dëgg nit ki di wax làmmiñ wi nga xam ne ki koy déglu dégg na ko loolu ku ne xam ne ko waaye xutba day ci fépp fu mu nekk farata ni ki jumaa dafay li ñu tuddee ak tawqiif yi maanaam loo xam ne dañ koo taxawal ca noona rek ni ñu ko fekkoon rek lañ koy bàyyi waaye nag yoon terewul boo xutbaa ba noppi nga wax ci wolof benn nga firi xutba bi wala nga waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy xew-xew ñoom dana fa beesaate jéego boo jéggi sa dem ak sa dellu si yépp ay xasanaat la yu lay dundal moo di ay rafet rafet rafet rafet ku ne xam na ne bu fekkoon nit ki dañ koo tabaxal ñaari magasin nekkoon lépp loo am loo sànni fee lu tuttu rek dañ la ko fay dencal ba ba ngay ñëw donte da nga ne astaxfirullah sax ma nga ca magasin ba ñu dencal la ko donte da ngaa jekki ba mu yàgg nga ne alhamdulilah sax wala allahumma salli ala sayyidina ma nga ñu dencal la ca magasin ba bii itam lépp loo def ci lu noonu ma nga ñu gàdde ko fa ñu ne la kat bu bis sàngamee dañuy gàngamale ñaari magasin yi lépp lu ñaaw fii dañ koy xiyaas fee wàññil la ko fa la ca des nag yaa ko nga ne kon da nga dal di xir ci am lu bari denc ko fa ndax bu ëllëgee boo fa demee fekk fa lu bari lu la doy sëkk ndax traayu bàmmeel dafa yàgg te am na ñoo xam dañuy dem ba dootuñu añ bu ñu reer ndax la ñu jëfoon jeex na wa an laysa lil insaani illaa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yuraa bala yowmal xiyaama ñëw su may jisaawul jisaa loo fa kon nit ki warul a xeeb dara kon wax gannaaw bu xamee ne jàkk ji mu jëm jéego bu mu jéggi loola la cay am te bu demee xutba bi bu ko déggul itam li nga xamee ne boo dee jàng alquran bu fekkee ne dégguloo maanaa yi ndax dégguloo arab itam waaye fas nga ne lii wax yàlla nga wormaal ko fonk ko ànd ak njàpp jublu penku yaag ka ko xam yéena tolloo tuyaaba limaam ahmad ibn hanbal ba mu géntee gis suñu borom radiyallahu uh, azza wa jalla ne ko ana lu gën ci lépp lu nit def ci jaamu yàlla ngir bëgg laa jege mu ne xanaa jàng alxuraan mu ne ko ànd ak dégg ko wala ñàkk koo dégg mu ne ko dégg ko ñàkk koo dégg ci kon bu fekkee ne yaa di déglu xutba bi tax bugguñu bu imaam bi xutba ngay wax bu fekkee ni sax nit ki ngi ñëw kabar di julli nga xam ne da ko war a tere bu ko sànni doj bu la soree bu ko ne eey bu ko ne toogal bu ko ne bàyyil julli gi bul wax araam na ci yow nga wax dara lu nga déglu ko loolu dafa taxaw taxawaayu tur yàlla la ndax muy alquran muy hadis muy turu yàlla ñu di ko wax nga bañ a déglu ngay wax day yàq jëf da yàq jëf ji nit ki jëfoon wala ñuy nodd nee ñu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu benn bis mas nay waxtaan ak benn soxna ñu yëkkati baat di nodd jigéen ji di wax rek mu bañ ko yu néewul yëngalul boppam diful dara bàyyi ba nodd gi àgg mu dal di tudd yàlla mu ne ko bi ngay wax li ñuy nodd taxul wax mu ne ko te day waral sukkuraat su metti mu ne ko moom Mbàkke teewoon nga wax ma ko ma noppi mu ne ko kon ma bokk ci kon xutba bu ñu ko dee def soo ko déggee soo ko déggu lépp na nga fas ne turu yàlla la ñuy wax dañuy waare dañuy xuppe dañuy bégle dañuy julli ci yonent dañuy sant yàlla bu àggalee nag ko neexee mu waxtaan ak nit ñi ci wolof mi seen euh, tàng lu leen seen tàng may ak moom it lu ko tax may rek waaye nag xutba bi moom ulama yi yëpp fuqaha yi daje nañ ci ne fépp foo xam ne xutba bi farata la te julli juma xam ngeen ne ñaari rakka ñi ngi koy julli ñaari xutba yi moo ko ñeenteel moo remplacé ñeneen ñaari rakka ñiy wacc moo tax ñu di ko julli ñaari rakka rek kon ni nga fonke julli gi nga war a fonke xutba bi xam nga ne booy julli day doo wax wala am na fi jamono yi ci gannaaw war naa man tam léegi fukki at ak juróom wala ñaar fukki at euh, ñu bind ci journée toujours titre bi mooy pour ou contre la désarabisation désarabisation mooy nañu traduire alxuraan ci langue yu ñu dégg di ko jullee di ko wàqafe di ko jaamoo yàlla boobu ñi nga xam ne xëy na ci christianisme lañu ñu jummee ndax christianisme xam ngeen ne langue yi ñetti catégorie la ñu langue sacrée langue liturgique ak langue profane langue sacrée mooy arabe syriaque hébreu langue yi nga xam ne suñu borom yónni na ay yeneen wàcce ci ay téere li langue liturgique mooy ñu njëkk a jëlee ci ñoom te traduire te fekk ay nit nit yàlla fekke ko ba ànd ca langue profane mooy yi ci des yépp wala français séeréer couleur bambara saraxule anglais lépp langue profane la langue sa ñaar ba tey mu desati texte ñaari xeeti texte texte révélé ak texte inspiré alquran texte révélé la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yokku ci xaraf wàññiwu ci xaraf du ay arab yi boppam arab yi suñu borom la tabaraka wa taala kooku moom wax yi la wuti naag lu bari ci tawraat ak injil ak zabour nga xam ne message bi maanaam maanaam yi la malaayika mi di sotti ci xolu yonante bi mu waxee ko bopp ci boppam ci langu langu bopp nga xam ne baat yi ay baati boppam la waaye message bi ne li nekk ci biir waxi suñu borom alxuraan moom du noonu alxuraan moom baat yi ak lépp noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe kon boo dee julli boo traduire alquran di ko jullee julli woo ndax julli ngay wax dootu alquran xutba bay agul ci maqaamam alquran waaye mel na ne texte inspiré ndax liñ ci fab lépp ñu ngi ko tànq ci alquran ak hadis ak seeni maanaa kon da ko war a déglu ak dal akum akum tiit ak regle ba mu àggale bu fekkente nag nekk na koo xam ne jamono may na ko te xam na xew ndax dajale nit ñi yombul boo leen dajalee war nga leen a xamal lépp luy lore war nga leen a xamal lépp lu leen war a jëriñ ci lu jege ndax bokk na ci xaqi jullit ak jullit bu ko xamalee lépp lu koy lor war na ko koo wax bu ko waxul yomal xiyaam mën nañ seet jëfam ba mu war a dem àjjana mu poñe ko ne ko amel nga ma xaq joo xam ne danga ma ko fay muy lan muy xamaloon nga ma ne nangam dana ma lor te waxuloo ma ko xamoon nga ne nangam dana ma jëriñ te labiré woo ko loolu la ci tuddee al ba fi mu nekk ci lislaam bu fekkoon ne romb nga xarum jaambur euh, buum nga xarandi ko baraxasu mu war a faatu boo ko rendiwul da nga mu meddee nga fay léegi nag boo ko rendee boo tu ñëw bu la police asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kiitam day laaj mu ne gannaaw bu mu la nuyoo yow Serigne Sam des na kes laaj bi des na tuuti moo dina xutba bi xëy na ñi nga xam ne mënuñoo daal di toog rek rédiger xutba mën nañoo jàpp benn xutba rek di ko wax toujours waaye am na ñoo xam ne dañuy rédiger seeni xutba ci circonstances yi masalan nun ajjuma euh, bi ñu commencé léegi ajjuma ji ne dañuy bind xutba boo xam ne bu bees la bu fekkee ne kon nit ki mm, dafay xutba dana gën bu dul xutba bu ñuy barkeeloo mel ne bii sëñ Tuubaa def ak yeneen yooyu bu fekkee ne day fap day xutba rek jamono ju ne mën nay changer xutba bi di wax la nga xam ne moom la jamono ba laaj wala moom la nit ñi laaj wala moom la béréb ba laaj loolu ci xutba bokk na ci li ci laaj jeex naa na la ah mu ngoog. Ah, mu ne kii eh, kii tamit mu ne gannaaw ba mu nuyoo yow Serigne Sam. mu ne mi ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram ci barkeb xaadim rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne gannaaw loolu day laaj 24 décembre ak 31 décembre ndax dagan na ñu di ko màggal mu ne ndax dafa gis boroom kër yu bari di ko màggal doonte dañuy yokk seen dépense euh, di ci bégal seen njaboot loolu mooy laaj bu njëkk bi mu ne ñaareelu laaj bi euh, jox loxo jigéen di ko nuyu ndax xaram na euh, ñetteelu laaj bi mu ne moo di taxawaayu aji gëm ci sunu jamono jii nga xam ne xaalis lañu xool waaw ñetteelu laaj yooyu lay laaj bu njëkk bi moo di 24 décembre ak 31 décembre l'islam bi ñëwee dafa xotti yoonu boppam yoon wi mu xotti lépp lu baax dugg na ci biir lépp lu mu ci dugalul amul njëriñ isa alayhi salaatu wasalaam yonant la boo xam ne gannaaw xaalid ibnu sinaan moo fi mujj yonent bi sallallahu alayhi tegu ci juddu isa alayhi salaam ba tey ci boppam mu arrixoon yi maanaam euh, historiens yi d'accorduñ ci d'accorduñ ci kañ la woon dañoo à peu près rek waaye amuñ ci certitude amuñ ci benn wóolute ñaareel bi itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na Sayyiduna Omar amee benn page bu bokk ci tawreet mu di ko liir yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mer mi feeñ ci kanamam mu ne ko giñ naa ci suñu borom ne Moussa bu doon dund du def lu dul topp ma moo di kon lislaam dafa dikk ñori lépp lu doon weneen yoon sànni fële tëral yoonu boppam ñi nga xam na ñi ngi koy def ah bu fekkee ne dañuy bëggal seen njaboot ñu bañ ko boole ci diine ndax bokkul ci diine ah bëggal sa xëy ne ku ne sañ na ko waaye lu tax mu tànn bis boobu xëy na bu fekkente ne dafa gis ne nit ñu bari xale yu bari ñu ngi leen di bëggal te doomam kon dana am lu ko naqari wala dana kii mu bëgg koo naxee xay na loolu dara nekku ci waaye nga fas ne loo war a def la njuumte la ndax lislaam rëdd ko am na nag ci diine yi jiitu woon lislaam ay yennati jëfin yoo xam ne lislaam saxal na ko waaye itam farata mu di mel ne tey ma ashuraa woor ko bi nga xamee ne eh, yahud yi dañ ko daan def yonent bi sallallahu alayhi a jóge Màkka ñëw Madina si yahud yi di ko def mu ne leen nun noo gën a yey ci Muusa maanaam euh, yonente bi sallallahu ak jullit ñi ñoo gën a yey ci euh, euh, yahudi yi ci Muusa ñu dal di koy digle ne nañ ko woor ñu di ko woor ci coxeel muy li ñu sopp du farata du sunna ñu di ko woor lu mel noonu nga xam ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko wax kon yoonal nañ ko kon lu ñu yoonal la waaye loo xam ne li yonente bi sallallahu alayhi nekk na fi ba jóge fi yoonalu ko xulafa ul arba yoonalu ko borom ñeenti ngir ñii ñi yoonaluñ ko bokkul ci lislaam koo def na nga ko tëral ci leneen dugul ci lislaam waaye bu ko tëral ci lislaam kooku mooy li ma ci mën a tontu ci laaj bu njëkk bi ñaareel bi moo ne bi moo di euh, day laaj ndax jox góor jox jigéen loxo ndax araam na wala déet loolu lu gàtt euh, kay daganul mu jox jigéen loxo jigéen it daganul mu jox euh, góor loxo ñaari jigéen sax ñu joxante loxo bi daala bi daala xamuñu ko woon léegi bokk na ci yi ma daan wax naan waa soow yi indil nañu aada yu bon yoo xam ne dem na ba sax ba ku ko bëgg a dindi sax ñu bëgg laa ñaawal te dana jafe itam dindi ko waaye lu araam la góor ak jigéen boo xam ne bokkuñu ndey bokkuñu bàyyi du soxnaam araam na yaramam laal yaramam dañuy wax sax ne loxo bi nga xam ne mooy laal jigéen ju xaraam loxo buy dem safara la buñ ko rambul wala bu ko leneen faram. ñetteelu laajam moo di lan moo di taxawaayu aju gëm ci suñ jamono jii nga xam ne xaalis lañu xool. bada al islaamu xariban wa sa yaudu xariban fa tuuba lil xurabaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na lislaam mu ngi tàmbali ci tumuranke dana demit dellu ba mujj ci tumuranke waaye texe day ñeel na way tumuranke ñi way tumuranke ñi mooy ñan mooy ñi nga xam ne li jamono ji d'accord lépp di ko def te d'accordul ak lislaam ñu ko jéem a bàyyi muñ seen tumuranke googee nga xam ne ñu ngi li koo yàlla ak yonent beeg lu baax li fi nekk mu doy leen sëkk ba seetuñu leneen dootuñu yëgati seen tumurank ga ñu am bànneex ci li ñuy def loolu mooy sëñu jullit jullit na jéem a xam diineem bu xamee diineem jéem a xam li ko diineem digal xam nag sirru ibadat yi ndax jaamu yàlla bu mu doon lépp lu ñu digle wala lu ñu tere am na secret bu nekk ci biir boo xam ne boo ko xamee gën ca sawar te da koy def ak bànneex te dootoo ca tay loola boo ko xamee leneen loo ñàkk wala keneen ku la bàyyi wala keneen ku wuuteeg yow wala keneen ku la xas da nga ko mën a muñ da nga koy yërëm rek waaye doo ko léegi nit ki na xam ne aji ñàkk du ko gon ku baax la ndax lan way ñàkk ñi mas nañoo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw maanaam délégation bu ngeen ne bu ngeen demee ne leen yonante bi sallallahu alayhi wasallam borom alal yi jël nañu yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira waccinu ndax bu nu dee aji ñoom ñooy mën a aji nun dun am lu nu bu buñ dee sarxee ñooy mën a sarxe dun am lu nu sarxe bu lislaam di jihaar ñooy mën a indi jënd ay jees yi ak i ñam yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ak i waruwaay yi ñuy war nun yooyu yëpp mënuñu ko bu fekkee ak li ñuy joxe ci asaka ak li ñuy dimbalee nun amuñu dara te bu julli la julli bu nuy waar ñuy waar ne nun lu nu def ñu def ko ba noppi gàñee nu loolee bu ngeen demee waxal leen ko yonante bi sallallahu ñu dikk bi nga xamee ne ñëw nañu wax ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu ne leen yéen la way ñàkk ñi yéen ñi ci man waaw mu ne bu ngeen demee waxal leen ma leen ne leen way ñàkk ñi gàñee nañu way am ñi ci ñett benn bu njëkk bi mooy way ñàkk ñi daañu dugg àjjana juróom-ñaar fukki at ñuy xisaab way am ñi ñaareel bi bu ñu bokkee dugg àjjana aji am ji buy seenu aji ñàkk ji buy seenu kër aji ñàkk ji day téen ni nuy téene bu nuy seete seenu biddeeyu asamaan yi ñetteel bi bu fekkente ne aji ñàkk nee na subhaanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar aji am ji wax ko aji am ji dana ko wax téeméeri yoon soog a tolloog yool aji ñàkk ji kon alfuqara u saabiroon yi bu ñu xamee li nekk ci ñàkk daañu ko xëccu am yenn ci bindkat yi ñu ne yonent yépp yonent yàlla Suleymaan alayhi salaatu wasalaam moo ci mujj dugg àjjana ndax nguur gi mu amoon ak alal ju bari ji ñu ne eh, Seydina Abdurahman ibnu Awf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon raaytu Abdurahman ibnu Awf yadxulul jannata habwan misaal naa ko ba tey ci ay conférence yaakaar naa loolu sax du ngeen ko fàtte waaw dafa bari daal waaye ngeen jéggal ma daal dana bëgg a <laughs> daal tubaarkalla alhamdulilah hmm? ñett la woon jeex na Euh, kii tam mu ne Serigne Ibrahima Gueye la tudd mu ne yow Serigne Sam mi ngi lay nuyu te di la gudd fan ak wér-gi-yaram ak wërsëg ak jàmm mu ne gannaaw loolu mu ne daa am ñaari laaj yu mu lay laaj mu ne dafa am ñu wax ne jant bi dafay wàññiku dellu ne doomu aadama mi ngi jóge ci ci melo ci mala lu mel ne golo loolu euh, loolu mooy ñaari laaj yi mu lay laaj mu ne yow noo ko gisee ci lislaam ba laaj bi nu weesoon léegi sax dafa am tuuti lu ma ci war a loolu itam maa neen euh, ñàkk ma mbaax gi itam nekkul ci ñàkk ci am nekkul ci am ci ñàkk waaye am ñi itam ndax al agniya u shakirun gis ngeen ci masalikul jinaan euh, sëñ bi wax ne wa saahibul xinaa in yakun shakur yafuq ala zi faqatin kaana sabur boroom am gi ki woomal bu fekkee ne nekk na ku sant boroomam mooy féete kaw ki ñàkk te muñ waaye foofu war nañ fee leeral tuuti ndax ki am te sant mooy li gën a jafe sant nan la mooy xaq yàlla jëpp da ko ci génne ba noppi doo seetaan jullit bu xiif ci sa wet doo seetaan ku rafle ci sa wet doo seetaan ku ñàkk ci sa wet doo seetaan ku nekk ci tiis te dimbali ko yooyu yëpp da nga koy def ba noppi booleeg bu la alal ji bu mu yóbbu sa xol bu mu génne bànneexu topp yàlla ci sa xol kon loolu ndax martaba yi ñaar la muy ci ko am muy ku ci ñàkk asabru ak shukru ak rida ñetti maqaama yu ëppante la dafa ne kon saaxibul xira in yakun shakur yafuq ala di faqatin kaana sabuur kee dafa tollu ci sabru rek kee moom weesu sabru ba dikk ci shakur sabru muy muñ ki am dana ko def ki ñàkk dana ko def ki am na muy muñe mooy bu ko am am bi bewloo bu ko am am bi tax mu yëkkati boppam ba teg boppam foo xam ne amu fa wala ki mu yemaloon démb bërki démb mu xaw ko xepp wala mu dara yooyu yëpp mu ci muñ gi la bokk bu ëppee muñ nag ba àgg ci sukru sukuru dafa am yu bari yu mu laaj ay charte la xaju fii ñu di ko waxtaanee bu jógee sukuru rida nag mooy nga bëgg ca mooy beneen ñetteelu maqaam bi kon nag waxul ne rek alxinaaw maanaam alxaniyu moo féete ko alfaqiru waaye dafa wax ne alxaniyu shaakir waxul itam alfaqiru shaakir waaye alfaqiru shaakir ba tey moo féete kaw alxaniyu shaakir dégg ngeen loolu ñaari laaj ñi benn bu njëkk bi mu doonoon di. mooy dafa wax ne. Euh, am ñu wax ne jant bi day wàññiku. waaw loolu euh, masala mu yàgg la ci boo seetee taxafudul falaasifa bu limaamul xasaali ak taxafud taxafud bi waa Averroès mooy Ibn Rushd Euh, boobu philosophes yi les philosophes yi dañu demoon ba ne posé question ndax jant bi comme lépp luy tàkk am na lu muy xamb am na maanaam corps bu muy consumé am na lu muy lekk maanaam am na matt jant bi comme day tàkk ndax am na matt am na lu muy lu muy lakk te bu amee lu muy lakk war na am dóom war na am saxaar te kon war na wàññiku te kon dana ma a fay ñu nekk nag euh, ñoom euh, philosophe yooyu ñu dem ba ne jant bi lakkul benn koor lakkul dara noonu noonu la bindoo dafa leer tàng ni mu toll lay toll ba faw te day wéy ba abadan bu kii limaamul Xasaali ne waxuñu leen dëgg da ngeen fen ndax li ngeen euh, argi li ngeen def tegtal moo doyul tegtal sax mi sa waxta waxtaane naa ko ay yoon defe naa ne mu ni ndax bi ngeen ne ana fu ngeen dëggee ci ne jant bi gis ngeen ne bu doon lakk dara dana am saxaar dana am dóom te dana wàññiku ngeen ne observatoire grec yi ba mu amee bañ ko defaree ba léegi mosuñu cee constaté mosuñu cee benn bis ne am na fu jant bi wàññikoo ci tàngaayam wala ci leeraayam wala ci réyaayam ba tax na ngeen saxal ci kaw loolu ne kon jant bi lakkul dara wàññikuwul te kon du fay mukk mu ne fen ngeen ndax benn observatoire yooyu ba mu tàmbalee ak ba àdduna tàmbalee lu jege million at la wala lu ko ëpp ay million at la te mu lam fa tàmbalee wàññiku ba bi ñuy ba gi yi di soog a commencé seeni observatoire loola xamuñu ko wàññiku bi mën na tuuti tuuti boo xam ne téeméeri junni at lay am mu soog a feeñ te observatoire grec gi matagul xaajagul mat fukki at sax fukki fukki junni at matagu ko kon foofu ngeen ko teg wérul ñaareel bi bu fekkente ne da ngeen ne euh, observatoire yooyu mësula wone benn yoon ak wàññiku ci lu leeraayu jant bi wala tàngaayam wala réyaayam da ngeen a xamul ne grec yi seen observatoire yooyu lu rudimentaire la woon maanaam euh, guñ ci civilisation ak i science loo xam dana leen mën liggéey la loo xam ne lu ci wàññi lu tuut rek ñu xam ko mën na wàññi ko te duñ ko xam ñu dem ba ci jamono yi ñu gis ne nag jant bi day transformer mm, benn matière chimique di ko transformer ci beneen matière chimique nga xam ne bu ko transformé ba mu jeex gis nañ ne jant bi maanaam euh, dundam war na mat juróomi milliards yi at dundagum na ñaari milliards ak genn wàll bu ñu fi toogatee ñaari milliards jant bi dana fay ndax dafa am matière bu muy transformé ci beneen matière te bu demee ba àgg foofa day fay dana gën a rëy te dootu tàng dootu leer day weex tàll mel na que dóom bu weex Euh, masala yooyu xam ngeen ni l'islam moom ñëwul ngir jàngale science ndax suñu borom ba mu xamee ne science doomu aadama mën na koo xam ci xelam ak ci expérience am maanaam tajribaam loolu euh, alquran wala l'islam bu ci perdre temps li nga xam ne mënuñu koo xam lu dul yàlla yónni bi yonent loola la leen dikk di leen ko xamal léegi nag kon yoo xam lépp loo xam ne ci science la aju ci science lañ ko mën a répondre lenn rek moo am ci diggante science ak alquran moo di alquran dafa raw science ndax yi ñuy wax yépp yu ci bari bi ko alquran di wax wala bi ko xaddis di wax te borom xam-xam yi ci kaw suuf yépp d'accorduñ ci woon loolu dañu ne woon comme Mouhamed jàngul moom xam-xamam a yem foofu ñu dem nag ba àgg si jamono boo xam ne xam nañ ne la Mouhamed waxoon wala la alquran waxoon mooy dëgg ñu dem ba di ko découvrir ba suñu jonne yàlla tey ñu ngi découvrir toujours ay réalités yoo xam ne alquran indi woon na ko boobaak léegi junni at ak lu topp la ndax science euh, réalité yu muy indi la yu partielle la te yu la alquran yim ñuy indil yu définitive la yoo xam ne dañ mukk te day nekk dëgg bu ñu demoon ci beneen vidéo beneen planète dëkk fa it loola du soppiku te science bu ñu jógewoon fii dëkk ca weer rek régal yu bari yu réussiroon suuf si day daal di dañ dégg nga dootu kontaan na nga xam ne noonu la meloon. Euh, ñaareelu laaj bi mooy dafa am ñu wax ne doomu aadama mi ngi jóge ci mala lu demee nag golo ak yooyu. darwinisme kooku mooy darwinisme darwin benn anglais la woon boo xam ne ci. nopp jaboot boobu dafa indi ay argument te ba nga xam ne loolu rek ci des wax loolu rek ci des mu bàyyi ñi ko mujj gannaaw ñëw àggale ko conclure ko waaye amul benn yoon du ci fossile yi du ci laboratoire yi fu ñu ko mën a expliquer wala ñu expérimenter wala ñu prouver ko ci genn wet dem nañ sax ba léegi fi ñu toll darwinisme moom c'est caduc lu nekk loo xam ne lu ñu dépassé la xam nañ ne mënul woon a nekk mu amul itam doomu aadama kay fekk na doom mën nañ ne nit moom dafa évoluer lu bari ay homo homo homo homo yu bari ba mu agsi homo sapiens bi muy agsi ci ni mu meloo ndax aadama nag kon moom ci ban xeet la bokkoon wala mooy maam yi ñooñu ñëpp déedéet xam nañ ne suuf si ay mbindeef yàgg na fee nekk te doomu aadama amagu fi mbindeef yooyu fi daan nekk euh, euh, wax yu daan danañu misaal yeneeni xeet yi yu mel ne ay malaayika mu naan ahlu suuf li malaayika yi suuf yi yi nga xam ne ñooñu ba ñu tabaxee aadama ñoom lañ sujjóotle woon ci aadama ñu ngi fi woon ñooñu lañ wax sax ne ñoom bi suñu borom di wax ci alquran naan leen inni jaa'ilun wax loolu way sukk dima ndax booba dëkkoon si xam nañ ñu mel xam nañ ne doomu aadama nit ki day reyante da nga day sàcc day tuur deret day moy day def lu nan moo tax ñu ne suñu borom kon ñun ñu nga xam ne yooyu yëpp duñ ci def dara ñun nga waroon wacc ci kaw suuf booba xamuñu ne woon ne suuf ko liggéey ngir aadama ak i sëtam ndax ni ma waxee woon sànq ca tàmbali ba bi nga xamee ne nag ñoom doomu aadama dafa évoluer évoluer évoluer gis nañ ne lislaam ñu may nekk Muhyiddin ibn mu wax na benn bis ne dafa doon wër kaaba gi benn waaye fakkatal ko ci gannaaw mu geesu gis ko muy nit koo xam ne ni mu meloo ak ni mu bindoo ak ni mu toll duro ak nit ñi ci genn wet mu seet ko xam ne ku woon bu yàgg la ndax awliya yi daañu dellu siwaat nga dajeeg ñoom doo leen xam ñu wax ak yow dem wala nga xam jàppe leen diw sàngam te du noonu bi nga xamee ne Muhyiddin arab Arabi laaj na ko ne ko yow kañ la nekkoon ci àdduna ba mu ko xoolee rek ndax moom borom basiira la xam na ne kii nit ku yàgg la woon suñu borom daf ko may mu dellu si waat dellu si yi ñuy dellu si nag duñ jaxasoo nit ñi di lekk ka naan ak kii waaye mën nañu ñëw di julli wala ñëw di wër kaaba gi wala ñëw di ziare beneen wàll wala ñu sàkku si ñaan ci xutbul xaw si wala yooyu suñu borom da leen ko may mu ne ko man boo fi jógee léegi ñeen fukki junni at la ba ma gaañoo léegi ñu xam ne ah, ci kaw suuf léegi ñëpp waaye nag xamulu la ak omo yooyu ndax ci la aadama bokkoon benn la ci lañ ko jëlee wala jote wala ñoom dara dafa parallèle wala dafa soswaat gannaaw gi loolu day na waay beneen na ci bi moo am ay laaj yoo xam ne dañ la ko bëgg a laaj muy daayira Tasawudu Sixaar mu ne dañ lay ñaan rek nga leeral leen ko mu ne laaj bi moo di koo xam ne day jàng xasida ak alxuraan ñoom niñ koy defee nga dénk leen yan sart lañ war a Euh, sukkandiku ba di ko jàng ndax nit ki daal laaj na lu muy def lu ne mu xaw caa xam dara daal loolu daal lañ bëgg nga dimbal leen ci tontu leen ko daal. wax na ak xadis ak asida leen lu ci nekk boo koy jàng dafa laaj laab ak teewlu ak jublu penk boo ko ne bu fekkente ne mënuloo jublu penku daruriyeen da nga am ngànt wàññiwul dara nga xam ne da nga ko mënul moo la ko tee def fekkee ne itam amuloo njàpp xam nga nit ki am njàpp ba noppi jublu penku moo ëpp maanaam bu tuyaabaam di juróom benn téeméer ki jàpp te jubluwul penku ñetti téeméer la tuyaabaam ki jublu penku te jàppul moom it xam nga ne ñeenti téeméer la tuyaabaam ndax suñu borom daf noo sant ci jaamu yàlla ñu jublu ci kaaba gi ngir topp ndigal lañ koy def ne nee ñu xormatul mumini azamu min xormatil kaabati jullit bu gëm yàlla dëgg ormaam moo ëpp ormay kaaba gi waaye nag ci kaw ndigalal yàlla nuy jubloo ci kaaba gi ak buñ ko ne daj ji bët rek dal di ñaan lu ñaan mu nangu waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu fam na loxoom teg ci kaaba gi ne ko tabax bi nga xam ne dañ laa tabax ci yàlla rek te yàlla tax ñu tabax la te ci ndigalam lañ la tabax ñu tabax la ma màbbale ñu tabaxati la ma màbbale ba muy nàngam yoon moo ma gën a lor benn jullit mu ne kon xormay jullit lu foor la waaye nag dañoo digal ci jaamu yàlla nu jublu ci kaaba gi kem nan ko ma mëne xam nga ni fi mu nekk mënuñoo jublu ci kaaba gi mu wóor nu ne jublu nañ ci waaye sant ñu loolu ndax mënuñu ko dañ dañoo sant ñu def ijtihaad suñu kem kàttan rek ñu mën a jubloo bu fekkee kenn nag euh, charte yooyu matal nga ko walla matal nga yenn wala mataloo ci lenn nga jaaxaan ci sa kaw lal yor sa alquran di jàng wala sa xadis wala sa xasida sa yéene mat nga mag maggub li ngay jàng yaa ngi jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell léegi ki nga xam ne dafa jaaxaan ci kaw lalam di jàng xasidaam wala mu war ci kaw fasam wala ci otoom di jàng xasidaam bu yéenam sellee li muy jàng mu fonk ko ci xolam teewlu ne mu ngi jaamu yàlla tuyaabaam lu rëy rëy rëy la waaye ki taxaw ci suuf jublu penku ko ëppati tuyaaba kooku itam ki jublu penku ba noppi ànd ak njàpp ko ëppati tuyaaba ni nga gisoon ñu ko waxoon ko ci alquran rek wa yaxudul kullu min alxawaasi qistan lahu min zikri rabbi naasi sa cër yépp benn bu ci nekk day jël ci wàllam ci tudd yàlla ndax booy tudd yàlla muy alquran muy hadis muy xasida jullit ñu gën ñi ak malaayika yi dañuy ñëw teew di la déglu te kon bu fekkente ne sàmmonte woog teggin am na ci malaayika yoo xam ne daañu la lor lor boo xam ne lor baatin lay doon du doon zaahir waaye kon dana doy rek ci nam gën a gàtte na saw yéene wér nga teewlu ci ne li ngay jàng lu yàlla fonk la lu rëy la bu ko defee da nga am tuyaaba yu bari asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa tàllal leen maa si leen ci tàllal loxo yi yéen ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. yéen a ngi ànd ak waa daayira Al-Ahibahî Serigne Sam Mbaye taxu dara ya Seexul Xadim Tuuba. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة yéen a ngi ànd ak waa daayira Al-Ahibahî Serigne Sam Mbaye taxu dara ya Seexul Xadim Tuuba. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنا فاتحه ورزقنا من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا اهلنا الرشد والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء يضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله يا على كل شيء قادر وعلى ارض العظيم الصعب القهر يا الله اني سالك قلبا خاشعا متواضعا وعلما قد نقل وتوكل بالاسماء من عن زوجة صلحت بالدنيا وكملت كل ما نحو ونقص وضرب كل ما نختار وربنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تقي واطلب بنا نهج رشد وقنا ذل والشيطان يلا تدرس أدناك الآخرة مجد أدناك الآخرة داخل أدناك الآخرة آجي فجر الزوج بجائز من yàlla suñu borom defal tawfeex am na jaar ak barke yàlla suñu borom defal dundu barkeel suñu borom musal ci pexe seytaane ak pexe noonu yàlla suñu borom musal ci ndog gi yàlla suñu borom musal ci ayu machine ak ayu gànnaay yàlla na borom musal ci jàngoro jamono ji yàlla na suñu borom musal ci jàng dëng wala jàdd yoon yàlla na suñu borom sàmm te aar ñu ñoŋal te musal ñu amiin amiin ah, ñu xàllal ko yoon yi na ñëpp àgg suuf